fi qasidatihi masalikul jinaan fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu anhuma sammaytuhu masalikal jinaani fi jamci ma farraqahu daymaani kon sëñ bi mu ne léegi nag fii lay door a waxee téere bi nan la ko tuddee mu ne sammaytuhu tudde naa téere bi intitulé naa ko jox naa ko tur masaalik al jinaan yi maa ngi ko tudde masalik al jinaan loolu xam nga waxoon nañ bi ñuy tàmbali téere bi ah turu téere bi waxoon nañu masalik mooy yoon yi sóobuwaay yi yoon yi nga xam ne al jinaan ñooy yooni aljana yi mu ne noonee laa ko tudde fii jam'i di dajale te def ko loo xam ne dama ko nose maa la nga xam ne farraqahu daal dina koy wasaare ca téereem ba di xaatimatu fi tasawuf kan moo ko def ad-Daymaani kooku waxoon nañ la ad-Daymaani na la tudd al-Cheikh Muhammad ibn al-Mukhtar ibn Muhammad Sa'id al-Yadaali ad-Daymaani wax naa la moom la rek al-Yadaali mooy ad-Daymaani voilà mu ne moom te loolu waxoon nañ ci taxawoon nañ ci boobale kon turbaango fii la ci biir benn weer la boo xam ne ci la sëñ bi radiyallahu anhu waxe ni mu tuddee téere bi mu ne id kullu ma nassa bihi fi lxaatima jitu bihi fi dal kitaabi naadima mu ne id lu tax ma tudd ko masaalikul jinaan ci li nga xam ne moom la nga xam ne moom la wasaare al imaam al yadaali ad daymaani radiyallahu anhuma ndax kullu ma nassa lépp loo xam ne moom al imaamul yadaali ad-Daymaani nose na ko bihi lépp lu mu nose fil xaatima ca téereem bañ la waxoon muy xaatimatun fi tasawuf nga xam ne al imaam yadaali ad-Daymaani moo ko def mu ne lépp lu mu fa nose rek jitu bihi indi naa ko fii dal kitaabi ci téere bii ngeen jàkkaarloo ta di ko nafar naadima waaye nag dama koo nose daal di koy def ay way def ko ay def ko moo xam mu nekk loo xam ne c'est rythmé mu nekk ay way versification waaw moom al imaamul Yadaali xaatima fi tasawuf ab téere la waaw <coughs> boo xam na léegi nit ñi dañ ko euh, yomb naa am lool ca ne yépp nee na la ca ne lépp indi naa ko fi ci téere bi est-ce que ci nga yem Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mu déedéet summa min aldahabi qad axadtu fawaidan biha lahu atmamtu mu ne summa ginnaaw gi bi ma jëlee li nekk ci xaatimatun fi tasawuf wal imam alyadaali addaymaani def lépp ci téere bi am na lu ma ci dool yi ñu ne ko lool mooy lan mu ne summa ginnaaw gi min aldahabi téere bañ la waxoon ne la ba léegi al imam alyadaali mii moom moo ko bind xam nga waxoon na ko ba mu xam alhamdulilah waxoon na gisoon nañ ci jataay yële weesu bi nga xam ne ci la doon wax ñi nga xam ne wajadtuhu qad sannafa al ahbaaru fii dafatira laha asraaru ka shaykhina al mujaddidi al ghazali wa ibni ataa'illahi dhil ma'ali wa shaykhina al kunti dhil anwaari ghawthil wara qutbir rahal mukhtaari wa sheykhina alxalifati almuayyadi bilxaqi min rabbil wara muhammadi wa sheykhina almufassiri alqur'ani muhammadi almansuubi liddaymaani moom la doon wax fii mooy liñ mujjee wax noonu ñam ne woon fekk naa fóore yi daal di woon bind ci wàllu wi doon lim ka mu mujje woon lim ak ñeneen mooy mooy wa shaykhina al mufassiri suñu sëriñ ba nga xam ne moom firikatu alquran la moo doon al imaam al yadaali bi muhammad ibn al mukhtar ibn muhammad sa'id al yadaali ad daymaani waxoon nañ la moo bind xaatimatun fi tasawuf waaye dafa bind benn téere beneen téere boo xam ne ndax du benn téere ñaari téere rek la bind ñoom duñ doon bind téere yu bari <coughs> alhamdulillah mooy bi nga xam ne moom la def ci tafsir tudde ko addahabul ibriz ah fii tafsiri kitaabillahi al aziz noonu la ko tuddee addahabul ibriz waaw fii tafsiri kitaabillahi al aziz moom la naan summa ginnaaw gi ba ma jëlee la nekk ca xaatima fi tasawuf def ko ci téere bi summa ginnaaw gi min addahabi ca téere boobu di addahabul ibris bi nga wax léegi ginnaaw gi xad axadtu foofu lay jël naa fa ay mbir fawaida ay njariñ bihaa yoo xam ne lahu at mamtu moom laa mottalee sama téere bi di masaalikul jinaan loolu rek nga ci def sëñ bi radiyallahu anka mu ne déedéet wa rubbama fiihi azidu ba'da ma axudu li takmil min ghayrihima mu ne wa rubbama amaanata loolu mooy lu mu def la fiihi mooy dinga fekk ci téere bi azidu léeg-léeg ma yokku ci ba'da lenn loo xamante ne nii yenn yoo xam ne aaxudu man maa ko jële li takmiili ngir mottali ba léegi téere bi min xayrihima jële ko ci yeneen ñaari yeneeni téere yu wuteeg ñaar yi ba tudd muy ñaari téere yi imaamul yadaali ak daymaani yi muy xaatima fi tasawuf ak az-zahabul ibriz fii tafsir kitaabillahi al-aziz mu ne léeg-léeg nga gis ci biir téere bi ma jëlee feneen yokk ci loo xam ne newul ci ñaari téere yooyu ci yeneeni téere la ne mu ne min kutubil qawmi ka ihya'il ulum wa junnatil muridi lish-shaykhil karim mu ne la nag téere yooyu min kutubil mi la may yokk nag gëlawu ma ko fen mooy ca laxbaar yam la waxoon fóoréya tañ fàttali ko léegi lam fa doon wax mu ne min kutubil mi maa ngi ko jële ci téere yi gaayu sell ya taf boroom <coughs> waa ilmu tasawuf buñ ne al qawmu te tekkiwuñ ñu naan waa diw kese de <laughs> waa caaroy waa jàmm gën waa jaksaaw waa Kébémer ah non mooy nit ñu sell ñi góor ak jigéen a ci yam nag ñu sell ñi nga xam ne borom bee leen ñor te lool kese lañ ne ñooñ lañ naan alqawm voilà mu ne kon téere gaaya ñu sell ña ka ihyaa'il ulum comme téere imaamul Ghazali bi waxoon nañ ko fii jamono yële ihyaa'ul ulum ihyaa'u ulumuddin la tudd <coughs> téere boobu nga xam ne moo ñëw di dekkilaat la revivification des sciences ñëw di dekkiwaat di dekkilaat xam nga sëñ bi nee na la téere bii damaa ñëw di ci dekkil li nga xam ne moom la waa gaa yi rey waxoon nañ la xam nga bi ñuy wax bi muy wax naan wa shaykhina al mujaddidil Ghazali xam nga taxawoon nañ ci loolu radiyallahu anhu suñu cheikh bi nga xam ne moo ñëwaat yeesalaat diine ji waaw waxoon nañ la nit ñi dañuy nekk ci lislaam dem ba ci biir bàyyi lu bari di doxe seen bakkan dugal ci lu bari lu ci bokkul suñu boroom nag moo garantil diine ji yonent bi alei saatu salaam que dina yónni ñoo xam ne ñooy dem di ko yeesalaat tegaat mbir yi fi nga xam ne noo nee la ko boroom bi namme woon te noo nee la ko yonent bi alei saatu salaam doxale téere boobu noonu la ko tuddee waaw moom bi nga xam ne mooy al mujaddidul Ghazali ah al imaam al Ghazali anhu mu ne comme téereem bi waaye téere téereb ak ban mu ne wa junnatil muridi li shaykhil karim ak téere ba di junnatal junnatul murid duunal marid <coughs> ah junnatal muridi junnatul murid mooy bouclier la mooy protection luy aar comme bu ma jëlee benn kii teg ko ngir flèche yi ñuy dóor ak jaas yi bañ maa dal al murid bi nga xam ne ki nam ma jëm ci borom bi téere boobu loolu lay doon ci moom duulal marid wëlli fois yi nga xam ne seytaane bi nga xam ne moom mooy ki ñu daq ci yërmandey borom bi tabaaraka wa mu ne li sheykhil karim tamu ñeel téere boobu cheikh bu sëriñ bu tedd ba kooku mooy kan waxoon nañ ko mooy Muhammad ibnul Muxtaar al Kunti kii mooy doom ji voilà waxoon nañ la ko loolu <laughs> ne la woon Shaykhuna al boobu muy wax dafa am doom ji moom la doon wax doom jooju nag di Shaykhuna al Xaliifatil Muayyadi bil haqqi